te xewe woon ci Irana bi aleyhi salaatu wassalaam jógee min xisaari taayifi ci siège bi mu assiégé woon taayif ci gazwatu taayif yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne ci ibn isxaaq bi nga xam ne mu ngi ko jële woon an amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddihi abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anil jamii gisoon nañ nettali boobu ci siiratu ibn hisham waaye ci dalaa'ilu nubuwa bi nekk ci dalaa'ilu nubuwa gisoon nañ ko ba mu jeex waxoon nañ ne bu dee siiratu ibn hisham dafa àggul woon waaye àgg na waaye imaam ibn Hisham daa am lu mu dugal entre diggante yooyu dafa am lu mu dugal diggante ci nettali bi da koo couper dugal fa am lum fa dugal ba pare dooru continuer waaye lu pare yi li nga xam ne moo nekk ci siiratu ibn Hisham lool mooy pare bi nekk ci Dalaa'il an-Nubuwwa à travers Yunus ibn Bukayr an Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhum tey ñu waroon a gis te amoon na luñ la woon jàppal précision boo xam ne kom ni ko al imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi waxe woon ci dalaa'ilu nubuwa ni mu ko waxe woon ci dalaa'ilu nubuwa ah, paa ci ci ci al bidaaya wan nihaaya imaam alxaafiz ibn kathir mu ne woon imaam ibn Isxaaq nii mu tëgge nii nga xam ne mooy nettaleen bii ni mu mel alxamukallah day wone ne waa Hawazin dañoo agsi laata yonent bi aleyhi salaatu di séddale màng mi moo xam yee yeeg seen njaboot yee ak alal yi alors que riwaaya biñ mujj woon gis boo fàttale ko gisoon nañ ci lu gaaw riwaaya imaamu Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi bi nekk tamit ci Dalaa'ilu Nubuwwa ne foofu gaay biñ ñëwee Yonent ci alayhi salaatu salaam da ne ah toog naa fi bid'ata ashara di leen xaar yow di leen xaar gisuma leen te nag ah séddale gi moom àgg na bërëbam mooy séddale naa ba pare léegi nag comme que da bëgg dangeen a ñëw dañoo ñëw tuub si ba pare bëgguñu jox leen seeni njaboot ak seeni alal mu ne leen nag benn ci ñaar yooyu tànn leen alal yi walla njaboot ji ñu tànn alal ñu tànn njaboot ji après nag mu ne kon may leen ma ma wax sama saxaaba yi radiyallahu anhum ngir xool ngir fexe daal ñu delloo leen seen jaam yi seen seen seen seen doom yeeg seen jigéen ñi loolu kon loolu lañ gisoon tey ñu ne woon dañuy njëkk dañuy gis riwaaye imaam al Buxaari raxmatullaahi aley nga xam ne moom dafa gën a niroog riwaaye imaam Muusa ibn Uqba boobu imaam al raxmatullaahi aley indi na ko ci kitaabul Maghaazi waaye indi na ko ci kitaabu fardil xumus waaw kitaabu fardil xumus indi na ko foofu waaw mu ne imaam al Buxaari raxmatullah aley bi nekk ci fardul xumus mu ne xaddatanaa Saciid bnu Cufayr qaala xaddatani Lays qaala xaddatani Cuqayl même càll la bi la rek moo nekk tamit ci kitaabul Maghaazi qaala xaddatani Uqayl an ibni Shihaabin annahu qaal wa zacama Urwatu anna Marwaana bna al-Hakami wa Miswara bna Maxrama wal Miswara bna Maxrama axbaraa mu ne kon fa xadda nettali na ma sama sëriñ man imaam al-Buxaari moo ñu nettali Ufayr qaala mu ne xaddatani mu ne nettali na ma allays qaala mu ne xaddatani moom imaam allays waaw qaala mu ne nettali na xaddatani nettali na ma Uqayl allays an Uqayl moom siiw na bari na lu ñu gis tàllale bi ah, mu tekki an ibn Shihab an ibn Shihab mu jële ci Muhammad ibn Shihab az-Zuhri annahu qaala mu ne moom wa za'ama al-Urwa mu ne Urwa neena waaw anna Marwan ibn al-Hakam kene Marwan ibn al-Hakam ancien de Médine la woon te moo nekkoon le premier xalif ci wàllu les Marwanides ci wàllu waa Banu Umayya muy Marwan ibn al wal Miswar ibn Maxrama ak al Miswar ibn Maxrama al Miswar mii nag saxaaba la woon Marwan doonul woon saxaaba axbaraahu ñoom ñaar ñoo ko nettali anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama këna yonent bi alayhi salaatu wassalaam këna yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala xiina jaa'ahu wafdu hawaazin muslimiin fa sa'aluhu an yarudda ilayhim amwaalahum wa sabi'ahum ñoom ñaar ñu ne yonent bi aleyhi salaatu de ba nga xam ne ci la ko wafdu Hawazin dikkale di délégation wu waa Hawazin ba ñu ko dikkalee de ngir lan fa sa'aluhu ñu laaj ko an yuradda an mu delloo ilayhim ci ñoom amwaalahum wa sabyahum mu ñu sàkku ci yonent bi alayhi salaatu ngir mu delloo leen seen alal yi nga xam ne euh, ñoom lañ màng keroog ci xare Hunayn waaye was nisaa'ahum was wa sabyahum mooy ñi nga xam ne jigéen ñeeg ak seen njaboot yi nga xam ne def nañ leen prisonnier foofu fële julli ñu jàpp nañ leen après ghazwatu Hunayn ñu ñëw laaj yonent mi alayhi salaatu ngir mu delloo leen loolu mm-hmm. fa qaala lahum rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen mm-hmm. ne leen ahabbul hadiisi ilayya asdaqu faxtaaru ihda taa'ifatayn imma sabya wa imma almaal wa qad kuntu istanaytu bihim waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam biñ ko laajee lool mu ne leen ahabbul xadiisi ilayya asdaqu mu ne mu ne leen waxtaan yépp waxtaan yépp li ma ci gënal mooy li ci gin a dëggu allah waaw waxtaan li ma ci gënal ci wax mooy li nga xam ne mooy li ci gën a dëggu waaye di wax rek ngir lu neex waa ji mu ne déedéet man alayhi salaatu wassalaam li ma gënal li ma gënal ci wax li ma gën a sopp ci nettali ci wax mooy li nga xam ne mooy li ci la asdaqu la ca gën a dëggu waaw moom mi nga xam ne moo ñu jàngal ne bu ñuy def liggéey buñ man di def an yutqin an an rajula nit ki buy def lëb ji na ko defee nu mu a rafet waaw mu ne wax yi moom mi ma ci gën a sopp ma gin ma ci yéem mooy asdaqo mu ne leen nag kon nag faxtaaru ihda ta'ifatay tànn leen benn ci ñaar yi waaw tànn leen benn ci ñaar yi tànn leen benn ci ñaar yi mooy lan imma sabyi wa imma maal soit ngeen tànn eh, sabyi mooy seen njaboot yi ñu delloo leen ko wa imma maal soit wala ngeen indi li nga xam ne mooy ngeen tànn li nga xam ne mooy alal yi mu ne leen waqat kuntus stanaytu bihim te man toogoon naa doon leen xaar mooy ñoom e, màng mi ñëw naa bu yàgg bi ma jógee fële ñëw Hawazi bi ma jógee Taif ñëw fii di leen xaar ngir ngeen ñëw gisuma leen ma toog toog gisuma leen xam nga loolu waxoon nañ waaw ndax dafa toog toog di leen xaar gisu leen moo tax ci riwaaye imaam al euh, bi nga bi nga xam ne imaam al yi ba léegi ci kitaabul Maghaazi foofu dane waxul bi dane waqad kuntu stanaytu bikum voilà te man toogoon naa doon leen xaar waaw toogoon naa doon leen xaar toogoon naa doon leen xaar waaye ah gisuma leen woon ba ni nga xam ne moom laay séddalee mbir yi léegi nag ruwaat yi ñu ne mooy marwan ak al miswar ibn maxrama ñu ne wa kaana anzarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bid'a ashara layla hiina qafala min at-taa'if ñu ne te yonent bi alayhi salaatu salaam toogoon na xaar leen bid'a ashara layla bi nga xam ne ci la jóge Taayif toogoon na di leen xaar loo toll ci treize jàpp dix ci ay fan bi mu jógee Taayif ak agsi fa nga xam ne fa lay war a séddalee xanaa imi foofu la ci Ji'irraana waaw fa lamma tabayyana lahum anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ghayru raddin ilayhim illa ihda ta'ifatayni qaalu hmm? léegi nag biñ demee ndax ñoom début bi dañu foogoon ne bon yeneen ma sa saab lii mu leen di wax que ñu tànn benn non nañ fexe rek def de telle bu ñu bu ñu bu ñu insister dina d'accord quoi delloo ñu non seulement suñu njaboot yi mais dinañu delloo suñu alal yi waaw ah waaye nag bi ñu defee noonu def def def def def jéem gis ne boor gis ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moom lii mu wax du ci jóge waaw lii mu wax du ci jóge ah waaw moo tax ah. <laughs> moo tax mu ne leen gaa yi nag xam ne bon kon de bi yoboo ñu tànn rek mais alayhi salaatu wassalaam moom xam naa moom bon finalement daal deux yi daal benn lañu ciy tànnloo deux yi daal benn rek lañu ciy tànnloo moo tax am na ci benn riwaay ba léegi ci saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen ne da leen ne affaire bi nag gis ngeen ñi ma nekkal waaw ah mooy ne xam ngeen ne ma'i man tarawna ma'i foofu dane ma'i man tarawna wa ahabbu al-hadith ilayya asdaqu faxtaaru ihda at-ta'ifatayni inna as-sabya wa imma al-mal wa qad kuntu stanaytu bikum yeneen mi alei saatu salaam ne leen nag maa ngi man taraw na gis ngeen ñi ma àndal mooy ci kitaabul maghazi di boobu mais bu dee ci fardul xumus maa ngi man taraw na amu ci mu wax waa Hawazin biñ ñëwee mu ne leen gis ngeen ñi ma àndal mooy sama saxaaba yi ñëwoon ci xare bi ak yooyu <laughs> manuma ñëw naan leen parce que yéen ñëw ngeen rek ma ne leen léegi jël indi leen alal ji yépp alal jeeg nja seen njaboot yi ñu jàpp yépp ma ne leen aywa delloo leen loolu man loolu manu la nekk ma'i man taraw na loolu mooy justice bëgg naa leen a jàppale lool lu ne man naa koo def te gis nañ ci riwaa imaam ibn Sa'd bi yi weesu ni nga xam ne def na lépp lu ne def na ko wax leen sa leen sax li ñu war a wax ne leen wax leen lii bu ma ju leen jiitee tisbaar ba pare na wax lii mooy moom def na lépp loo xam ne vraiment def na lépp ngir dimbali leen mais nag jël lépp joxe leen delloo leen ko loolu moo mënula nekk ndax ma'i ndax ma'i man taraw ndax man maa ngi mu ngi ànd ak man man taraw nañ ngeen di gis gis ngeen sama saxaaba yi nan laa leen di def du ma ñëw naan leen malgré tout nag te mbir mi seen àq la boo xam ne buur yàlla moo ko wax mooy loo xam ne buur yàlla wa'lamu ma annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa waaye julli ñi tamit dañ cee am ah ci màng mi ci ñoom lay dellu léegi nag kon yonent ma lay saar saam ne leen léegi nag bi mu leen waxee lool gaa yi xool xool xam ne daal saay yi il faut ñu tànn ñu ne fa inna naxtaaru sabyana ñun tànn nañ suñu soxna suñu njaboot yi ñu jàpp mu ne fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi aleyhi salaatu jóg ba fa fa booba fa booba mu daldi jóg moom aleyhi salaam ah, bi mu jógee fa athnaa ala allahi bima huwa ahluhu thumma qaala mu daal sant bàkk buur yàlla ci li nga xam ne moo yelloog moom. waaw summa qaala ginnaaw gi alayhi salaatu wassalaam ne gis nga mooy moom xutbaam tout le temps bu doon xutba day commencer sant yàlla tudd yàlla ci turam yi bàkk ko ak meloom yu kaw yu turam yu rafet yi ak meloom yi mooy euh, kanta lool moo lay wan ne inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu mooy boobu noonu loolu c'était pas tout le temps la ko yonent ma alayhi salaatu wassalaam doon def te lool foog naa masoon nañ ko fi wax mais dafa yàgg yàgg na que ne affaire boobu noonu du tout le temps la ko doon wax comme ni nga xam ne noonu ngay gisee ñenn ñi léegi daanaka ñu def ko loolu en tout cas loolu du sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam que moom la wax tous les jours saa xutba loolu lay wax loolu moom doonu woon demee noonu doonu woon demee noonu. chaque jour saa buy xutba ne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu mooy boobu bu siiw boobu. nga xam ne moom la moom lañu naan xutbatul xaaja mooy discours bi nga xam ne ci jamono yu particulier la ko doon def comme ay takk sëy voilà moo tax loolu sopp nañ nit ki bu takk sëy di am kooku nit ki buy commencer mu bàyyi yépp te wax inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ba ni mu jeex waaw ba ni muy jeexe waaye du ne tout le temps la ko doon def waxoon nañ la booba ne bu doon lool la bu doon lool la day kon léegi nit ñi saabu bu ñuy nettalee saxaaba yi radiyallahu anhum banaan moom jóg na sant dañ naan fa fa fa fa fa qaama bi xutbatihi ñépp xam ne booba la mooy iftitaaxu yi mais dañ naan dafa sant yàlla loolu moo tax boroom xam-xam yi xooloo demal musnad imaam ahmad gisal ñoom imaam muslim ah ñooñu nga xam ne bu ñu xamoon ne loolu bu bu doon ne loolu mooy sunna moos imaamul yi loolu la commencé téerim ñoom imaam Shaafi'i ak ñooñu loolu lañ commencé ñoom imaam Maalik rahmatullahi alayhi mooy boroom xam-xam bu commencé innal hamdalillahi nahmaduhu ci téerim loolu gisoo ko loolu gisoo ko amaana léegi nga gis ko waaw léegi ñu jamono yi léegi mais loolu pour wax ne àggul nag ci fuñ naan loolu baaxul non loolu waxuñu ko de waxuñ ne loolu baaxul ma xaasha naa ñuy wax loolu mais dañ la bëgg a wax rek comme ni ñu defoon point ci am ma baadu ay summa baadoog wa baadu yooyu yépp du na waaw même bu dee ne ñu màgg koy def yow nag waroo toog naan comme que ñu màgg nga koy def bon def déedéet nit ki yow sa bët daa war a gën a sori laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad kaana la lakum nekkan na pour yéen fii rasulillahi ci ndaw yàlla li uswatun xasana modèle bi gën ta baax bu rafet model boobu nag moom lañu war a teg bët même lu keneen lu mu baax baax baax baax waaye manu la baax baax a baax ba ba ba ba tollu alayhi salaatu wassalaam ci dara te la mu am ci moom lu jóge ñun nag yàlla nag dañoo dañoo ko leeral ci alxuraan nañu mooy model bi kon nag ñun daal li muy wax la ñuy wax insha allah moo tax summa summa amma ba'du moom loolu de fu ngeen ko déggee mooy ne loolu en tout cas du li gën a mat li gën a mat li gën a mat mooy amma ba'du moo tax imaamul Buxaari rahmatullah def ci buntu bu mel noonu wax ji nit ki wax amma ba'du mais summa amma ba'du wa ba'du yooyu yëpp noonu duñu sunna ku def nag ndax di diwum koy def wala lool nga gis waaw defal waaye daal royo boo yonent mi alayhi salaatu salaam ndax doon lool wax loolu da doon wax amma ba'du moo tax keroog faas na lallaahi ñu defe woon point mise au point boobu lañ doon defee lii rek pour wanne mbir yi leer lan mooy sunna ak lu dul sunna ci mbir yi mooy inna alhamdulillah sunna la mais ci daa am ay jamono yu particulier yoo xam ne moom la ko yonent mi alayhi salaatu salaam doon def mais tout le temps voilà moo tax ñu ne fa athna ala allah fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi lmuslimin fa athna ala allah bima huwa ahlu ñu daldi bàkk yàlla kañ ko ci li nga xam ne mooy li yàlla moom subhaanahu wa taala thumma qaala ginnaaw ne amma ba'du gis na amma ba'du lii moo rot ci xadiis indil ma rek benn xadis boo xam ne summa ma ba'du nga ci gis wala wa ba'du déedéet amma ba'du mooy faslal xitaab waaw gisoon nañ bañ ci doon wax que ne am na ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu la joxoon Seydina Daawud wa ataynaahu faslal moom lañ joxoon faslal xitaab boobu alxuraan di wax mooy lii am amma ba'du nga xam ne mooy def kii la transaction transition <laughs> gaay saa yi bëgg nga yaxantu de transaction man la waa transition la <laughs> mooy li li may mooy frontière li ma commencé ubbee sama wax ak li ma ma pare ki léegi nag ngir dugg nag ci vif euh, liñ naan le vif du sujet voilà léegi kon mu ne fa inna bi mu jógee mu wax ak saxaaba yi bi waa Hawazin waxee pare mu wax leen ni leen tànn leen benn ci yooyu de tànn leen benn ci yii ma leen wax mu ne amma ba'du fa inna ixwaanakum qad jaa'uuna taa'imiin wa inni qad ra'aytu an uradda ilayhim sabyahum faman axabba minkum an yutayyiba daalika falyafal wa man axabba minkum an yakuuna calaa xaddihi xattaa nuctiyahu iyaahu min awwali maa yufii'u allah calaynaa falyafal faqaala annaasu qad tayyabnaa daalika yaa rasuula allah sallallahu alayhi wa sallam bim ne amma ba'd ginnaaw li mooy ginnaaw lii sant gii ma sant saa boroom amma ba'du fa inna ixwaanakum mu wax ci biir saxaaba yi ne leen seen mbokk yi seen mbokk yi hawazin ñiñ doon xeexal léegi nan lañ nekk suñ mbokk wallahi asbaxu ixwaanana naam ndax al islaamu raximun bayna ahli comme al ilmu raximun ahli waaw mooy lislaam ñoom ñépp mooy boo mu ñépp dañuy mel ni ñooy bokk kenn ku leen jur waaw waaw mooy ki nga doon xeexal léegi wala ki nga xam ne dara neexu la woon ci ci ay jëflanteel téem ndax kéeféer gi ne ci moom mu taxoon mu doon def lool bu tuubee jeex na ci saase danga koo war a sopp ci saase danga koo war a sopp léegi waaw ñi ñu doon xeexal waa Hawazin ñi ñu fi duma duma yu met te ñu woon commencé woon dominer ñu duma leen ba am ñu daw ñu rey ci ñoom am ñu jàpp prisonnier asbahu ikhwanana wallahi asbahu ikhwanana moo tax yonent ma lay saab ne comme que bii mu ne leen fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin discours bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yëg leen ne seen mbokk yii di waa Hawazin délégation bi ñëw waxoon nañ la ay neuf lañu woon en tout cas ci waxu imaam Muusa ibn Uqba yi gisoon nañu imaam ibn Isxaaq moom li mu waxoon ci riwaayam bale mu ne seen mbokk yi de jaauna xat jaauna dëgg dëgg dikkal nañu ñoom waa Hawazin ñi délégation bi dikkal nañu taa'ibiina seen xaal nekk ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir tuub waaw ginnaaw réer giñ ne woon ba taxoon ñu doon xare lislaam di xare contre yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wasallam loolu jeex na léegi ñëw nañu reconnaître nañ leen seeni faute ba ñëw ngir tuub dugg ci l'islam jaa'una qad jaa'una taa'ibin mu ne wa inni qad ra'aytu an uradda ilayhim sabiyahum mu ne man nag sallallahu alayhi wasallam li ma gis léegi mooy nañ leen leen delloo sabya sabyahum seen jaam yi ñu fi jàpp hmm? seen jigéen yi ñu fi jàpp seen doom yi ñu fi jàpp ñooñu nag laa bëgg hein ñu daldi koy ñu daldi koy delloo loolu de laa bëggoon waaw loolu daal mooy sama abi mooy moo tax shaxsiyaatu rasuul rasuulillah sallallahu alayhi wasallam lu am solo la mooy am li nga xamante ne xàmmee yooyu fan la yonent mi alayhi salaatu salaam nekk koo xam ne fii day tëral àtte mooy comme a xaakim la mooy ki nga xam ne mooy tëral àtte walla foo xam ne juge la bon charia fi mu nekk charia di tëral àtte ak fi nga xam ne day juge ak fi nga xam ne shafi'a la mooy day day day ràmmu rek. comme xisatu Barira waaw ba mu koy wax ci ko tinu ci wàllu euh, jëkkëram ja yonent bi alayhi salaatu salaam dane ko Barira da koo laaj radiyallahu anha ne ko ndax mbir mi danga ma koy digal doo may digal wala rek dangay ràmm mu ne ko damay ràmm kese mooy dama lay tinu rek waaw ndax sa jëkkër ji woon moom de sonn na léegi de mu ngi wër ci mbedd yeeg lu ne Barira comme que loolu la moom moo bañ ko ne du nanguwaat di delloo kooku mooy saxaaba yi radiyallahu xamoon nañ loolu xamoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi muy am na jëfam yoo xam ne c'est day ñëw ngir plaider kenn cause ci ñaan am yoo xam ne rek ndigal la mooy defal defal ak fi nga xam ne moom mooy juge waaw fii nii fii du juge te tamit du ndigal la joxe du ne def leen lii non mooy avis la joxe xalaatam ne leen moo tax mu ne leen man de loolu laa gis inni qad ra'aytu an uradda ilayhim sabyahum loolu laa gis mais nag loolu mooy sama xalaat ñu delloo leen seen jaam yi ñu fi jàpp ak seen njaboot yi loolu daal laa gis waaye nag fa man ahabba minkum an yutayyiba dhalika falyafal képp koo xamante ni bëgg ngaa def lii ci sa tiibu nafs mooy ci loo xam ne kenn du la forcer yaa ko def volontairement ak xol bu sedd guy nga nangoo libérer jaam yi nga xam ne séddale nañ leen ko ba pare waaye bu dee loolu la képp ku bëgg a def loolu ah falyafal na def loolu waaye wa man ahabba minkum an yakuna ala xaddihi xatta nu'tiyahu min awwali ma yufii'u Allahu alaynaa falefa waaye nag képp koo xam ne moom li mu bëgg mooy ah moom moom mooy daal part bi mu am jot koo am ci jaam yi ñu séddale ko pare mu daal di koy garder ah ba kera buur yàlla def bu ñu amaatee ab xare amaat alal duñ jële ci xare yi butin de guerre walla fay wala yooyu hein nga xam ne bi ñuy njëkk a am man maay koy fay loolu lépp maay àqam boobu maay xool ñaatal ma daal di koy fay équivalent wu jaam ya maa koy fay kooku it ko nangu lool na def bi mu waxee lool mu ne fa qaala nnaasu nit ñi ne qad tayyabna daalika ya rasuulallah sallallahu alayhi wa nit ñi ne ah yow ndaw yàlla li de loolu teey na ci suñu xol mooy d'accord nañu ci li nga wax mooy bu njëkk bi joxe nañu lépp waaw waaw qad tayyabna qad tayyabna daalika qad tayyabna daalika ya rasuulallah ah loolu de d'accord nañ ci li nga bëgg ñu libéré ñépp waaye xoolal li yonent mi alayhi salaatu salaam di wax inna laa nadri man adina minkum fi dhalika mimman lam ya'dhan farji'u hatta yarfa'a ilayna 'urafa'ukum amrakum yonent mi alayhi salaatu salaam nag duma doyloo seen tontu bi rek parce que inna ñun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la nadri xamuñu man adina minkum fi dhalika mimman lam ya'zan parce que mbooloo mi daa jekki rek mbooloo mi waxa am ñu bari ci mbooloo mi waxandoo mel ni benn baat ne d'accord nañ li nga wax mooy libérer leen sans mu ne nag ah déet man xaw ma ana kan ci yéen xàmmeew ma ki d'accord ak ki d'accordul xàmmewuma ko waaw léegi nag ni ngeen di def farji'u dellu leen ku nekk na dem ñi bokk nañu ànd ñi nga xam ne ñoo bokk ay tànt bokk ay mbir waa lamsaar mooy waa lamsaar ànd ak waa lamsaar ah waa muhaajiruuna ak waa muhaajiruuna tulaqaa u seeni kilifa ñoom Aqram na Haabis ak ñoom waa moom ak waa banu Tamim waa Uyayna ak waa banu Fazaara al Abbaas ibn Mirdaas ak waa banu Sulaym ku nekk daal na ngeen dem ak seen ñi nga xam ne ñoo leen xam dëgg-dëgg te nekk seen représentant bu ngeen demee ba waxtaan seen biir kooku nag ñëw defal ma portu nekk ki nga xam ne mooy seen portu parole wax ma lan ngeen décider ku nekk waaw waaw gis nga. gis nga voilà lii de lii Allah moo tax xew-xewu Hawazin bi bu yéeme la xew-xewu Hawazin bi bu yéeme la qismatul ghanaim yi te lu bari ay durar ñoo fi génne xaaral rek laa ilaa nettali bi même waxuma ay njàngat de mais nettali bi kese kese kese non xoolal yeneen ci ma mooy doy gaa yi i eh, nekkub association wala yooyu gaa yi ndax am na ñoo xam ne dañuy ruus mbir mi du leen arranger mais comme que am ñu wax mooy ci mbooloo mi ci biir mbooloo mi mënuñoo wax lu contraire li ñëpp wax te bu ñu weetoon bu boobaa manoon nañu ne te bu boobaa yeneen ci ma saa saa laaju leen ngir ñu ne leen diw moo wax lii non dane dem leen gis nga teqantal bi loolu am solo la idhabu irji'u irji'u dellu leen farjiu hatta yarfa ilayna urafaukum amrakum ba ñi nga xam ne ñoo leen xam di seen kilifa yi wala ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ñoom ngeen délégué ñu yëkkatil ñu indil ñu indi ci ñun li nga xamante ne mooy seen mbir wax ñu lan la par exemple muhajiruna nañ lañ leen décidé mooy bu boobaa bu dee muhajirun yi daa am ñoo xam ne dañ ne waaw am ñu ne déedéet bu boobaa danaan ah ñun de ba ñu gisee am na ci ñun ñu d'accord am nañu d'accordul voilà mu leer bu ma nee sax ne ñi d'accord temps la ñi d'accordul temps la mu ne leen kon dem leen ba ñi leen xam dëgg seen représentant yi ñëw indil ñu yëkkatil ñu seen seen mbir wax ñu li xew ne faraja an naas fa kallamahum urafaa'uhum thumma raja'u ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa axbaruuhu annahum qad tayyabu wa adinu waaw ñi dellu ñu dem ku nekk gise waaw ku nekk gise ah. ba ñu waxtaan ci mbir mi après ba ni nga xam ne ci lañu naan ah ñoom daal di nañuy d'accord daal di nañuy d'accord ci mbir mi ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam mu daal di ne ko ñun nag daldi di nañuy d'accord waaw. léegi sauf ko riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi leeral na mbir yi que ne du ñépp d'accord ci lu ñu doyal non comme ni ko gisoon am na ci ñoo xam ne d'accorduñ ba mu des ñu tuuti la wax waaw ñépp d'accorduñ ba mu des ñu tuuti ñoo xam ne dañoo bañoon te ñooñu xamoon nañ leen mooy ñoom Uyayna ñamu àndal. ak kan yi nga xamante ne mooy al ak ñu mu àndal ak Abbaas ibn Mirdaas moom kese ndax waa Banu Sulaym nee nañ ko ñun d'accorduñ ci li nga wax kon lii mooy li nga xam ne mooy riwaaye imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi nag buñ gisee lii mooy ne fii mook riwaaye imaam Muusaa ibn Uqba bi ñoo ànd mooy ne mbir mi yonent bi aleyhi salaatu daf ko séddale ba pare gaa yi door a ñëw waa Hawazin door a agsi eh, eh, waxoon nañ bi paase riwaay imaam Ibn Ishaq bi nekk ci imaam al-Bayhaqi na ko noonu mu ngi ci siiratu Ibn Hisham bi nga bii paase dañ noon newul ci siiratu Ibn mais wax nañ sànq début que ni sii mu ngi fi nag imaam Ibn Hisham moo doxale digganteem ak moom lu gudd leneen lu mu doon nettali loo xam ne am na nag rapport ci mbir yi mais dafa coupé xadiis bi par door ko ndiwaat mais euh, euh, léegi léegi nga ne ma euh, bala ngaa jàll bala ngaa jàll est mooy ana lan moo gën a dëgër ci affaire yi bala ñu jàll dañ naan la ñaari côté yëpp dëgër nañ léegi mën nañ leen a boole lu tax dëgër nañ parce que imaam Ibn Isaaq rahmatullah yi dafa nettali benn affaire ndax dane euh, wa haddathani Abu Wajza Yazid ibn Ubayd as-Sa'di mais càllaleem bi euh, mooy ne càllaleem bi daal diwul jokkaloo waaye waaye dina am lu ko dëgëral mu ne Abu Wajza dane mu ne xaddatani Abu Wajza mu ne Abu Wajza moo ma nettali Yazid la tuddoon ibn Ubayd as-Sa'di rahmatullah aley anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam a'ta abi taalib mu ne keroog dafa jox seydna ali ibn abi taalib jaariyatan yuqaalu lahu raytatu bintu hilaal mu ne keroog yonent bi aleyhi salaam dafa jox seydna ali ibn abi taalib bokk na ca ba muy séddale màngi ya jigéenu waa Hawaazin yéeg seen doom yeeg ak alal yi mu ne joxoon na seydna ali benn jigéen boo xam ne jaam boo xam ne rayta la tuddoon raytatu bintu hilaal waaw nee na après mu jox seydna ali seydna euh, euh, euh, wa ata usman ibn affan jaariyatan yuqaalu laha yuqaalu laha zeynab bint hayyan ibn amr ibn hayyan mu ne mu daal di jox seydna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ndaw soo xamante ni nii mu ngi tuddoon Zaynab bint Hayyan ibn Amr ibn Hayyan noonu la tuddoon mu ne waataa Umara mu yox Seydina Umar ibn al fa wahabaha li Abdullah ibn Umar ibn ibn mu daal di koy jox Abdullah ibn Umar di li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, doomam loolu mursal la mu daal di koy jox kon seydna abdallah ibnu umar di doomam eh, càllale boobu kon gis nga mursal la même bu dee imaam alxaafis nee na mursal la wa rijaaluhu thiqaat imaam eh, eh, ibnu isxaaq nag soloo na nag xadiis boo xam ne bu wér la mu ne fa xaddasani Naafi' ba léegi dañuy mooy laaj bi ñu laaj lan moo gën a dëgër ci est-ce que dafa yonent mi alayhi dafa séddale ghanaa'im yi ba pare wafdu Hawaazin dooru ñëw wala boog laata mu koy séddale la comme niñ ko gisoon ci riwaay imaam Ibn bi biñ njëkkoon a gis ci jotaay yee weesu ci lañ ne imaam Ibn Umar imaam euh, Ibn Ishaaq da fa xaddasani Naafi' mawla Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhu muy Naafi' men Euh, berber la woon moom dekkuloon arab de voilà moom Naafi ma ibn Umar radiyallahu moo ko moo ko libéré moo ko goreel Naafi sëriñ imaam Maalik bu mag boobu ah ah, ah mawla Abdallah ibn Umar mu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar mu ngi nga jàll bi jokkaloo na ndax dana fa haddathani nettali na ma Naafi man ibnu isxaaq an abdullah ibn omar mu jële ci njaati géem di kilifaam di abdullah ibn omar annahu qaala mu ne ba'astu biha gis nga ndaw soosu ma seydna omar mayoon muy jaam boobu dama ko yónnee biha ila axwaali min bani juma dama ko yónni sama xaal xaal mooy lan mooy côté yaayam waaw mooy sama tànte yi laa leen yónni te bokk ci banu juma li yuslixu lii minha wa yuhayyi'uha hatta atuufa bil bayti thumma aatiyahum wa ana uridu an usibaha idha raja'tu ilayha mu ne ma yónnee yónni ndaw si ngir ñu yóbbul ma ko jaam bi ngir ñu yóbbul ma ko ci sama tànte yi ci waa banu juma ci waa banu juma nee na ma ne man nag li ma bëggoon mooy ñu waajalal ko ñu waajal ndaw si bu ma demee ba wëri kaaba gi ba pare ma daal di dem foofale bëggoon a joteeg moom après nee na fa xarajtu min al masjidi xiina faraxtu fa ida an naas yastaddun nee nag bi ma génnee ci jàkka ji nag ma génn daal gis nit ñi di daw fa qultu ma sha'nukum ma ne waa mais ma ne mais ma sha'nukum lan mooy seen mbir lan moo xew lan moo xew ma sha'nukum lan mooy seen seen mbir nee na ñu ne ñu ne ma ah ñu ne ma yonent bi aleyhi salaatu wa salaam radda alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naa wa abna'ana kon mooy ñi mu gis waa Hawazin la gis ñuy daw nee na ma leen ne leen lan moo xew mu ne yonent ñu ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam de moo ñu delloo suñu doom yi ak suñu jigéen ñi seydna abdullah ibnu omar nee na radiyallahu anhu ah après nag bi mu demee noonu fa xarajtu nee na euh, qultu ma ne leen tilkum saaxibukum fii ba bani juma ma ne leen nag kon de am nga ku neen dese seen benn jigéen bu nekk ci waa banu jumax dem leen ngeen jëli ko fadhabu fa xuduha dem leen ngeen jëli ko fadhabu ilayha fa axaduha ñu daal di koy jël xadiis bi nii dafa niroog imaam al Buxaari rahmatullah alayhi luy dëgëral li man bu dee càllale bi càllale bii wér na wuteeg bu njëkk bi mooy boobu mursal la ah seydna Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma day nettali loo xam ne mooy dëgëral lii ba kon fii dangay gis ne lan mooy ginnaaw bi ñu leen lan ginnaaw bi ñu leen bi ñu séddalee ba pare ci la waa Hawazin daal di ñëw léegi nag xoola riwaaya imaam ibn euh, al Bukhari rahmatullahi alayhi nga xam ne day dëgëral lii na ko noonu imaam Muslim indi na ko tamit soloo na ko tamit moom imaamu muslim ibnul xajaaj raxmatullaahi aley seydna abdullah ibnu omar dane léegi riwaay imaamal buxaari it wax naa la solo na ko muttafaqun imaamu imaamu al buxaari solo na ko imaamul buxaari raxmatullaahi aleyhi dafa solo imaam muslim en ci Seydina Abdallah ibn Umar la hmm? bu dee ne ci imaamul Buxaari mursal la Naafi' la yem mais mooy riwaay imaam Muslim bi day war ne kon jokkaloo na ci Seydina Abdallah ibn Umar mu ne anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qaala yaa rasuulallah innahu kaana alayya i'tikaafun yow man i'tikaafu yawmin fil jaahiliya fa amarahu an yafiya bi mu ne yeneen mi alei salaatu salaam Seydina Omar radiyallahu anhu de moo tax riwaay imaam Muslim bi moo gën a kii moom euh, moo gën a matale moo tax nañ jël boobu bàyyi riwaay imaam al Buxaari yi bi rahmatullah xoolal imaam Muslim li wax waaw mu jaar ci yoonu Ayyub an Naafi' haddathahu anna Abdallah ibn Umar gis nga foofu da nga gis ne eh, àgg na ba Abdallah ibn Umar haddathahu moo ko nettali anna Umar ibn al-Khattab kana sayyidina de sa'alahu Rasulullah wa huwa bil Ji'rana mu ne Yonent mi alayhi da koo laaj moom sayyidina Umar non saala rasulallahi wa huwa bil ji'rana dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi woon ji'rana moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mu ne ba'da an raja'a min at gis nga fii ni mu indee contexte bi ginnaaw bi nga xam ne ci la jógee Taif moom alayhi salaatu wassalaam ci la ko sey ñu nekk ji'rana fii ñu nekk ñun fa qaala mu ne yonent ma yaa rasulallah inni nadartu sallallahu alayhi wa sallam fil jaahiliyati an a'takifa yawman fil masjidil haram fa kayfa tara qaala fadhhab fa'takif yawma mu laaj yonent ma saa saa ne ko man de yonent bi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa man de dama nizaroon ci jaahiliya boobu nag mooy booba maa ngi woon bon duggaguma woon ci lislaam léegi man dama nizaroon këne bés dinaa def intikaaf dinaa def masalatul intikaaf ah, amaane kon ñu gis ko ci ci ci defu gisuñu ko woon ci ci koor gi koor gi waxuñoon affaire intikaaf dara bi ñuy def masalay koor je vérifier bu dee ne waxuñu ko ci dara après kon ci njàngat yi ñu def masalatul intikaaf voilà parce que ah ñëw na ci wax ji kay xanaa de suñ ko bàyyi noonu mu ne man damaa nisaroon yow yonent Yàlla saab saab ba ma nee ci jaahiliya que ne dinaa i'tikaaf mooy nekk ci jàkka ci jàkka lañ koy defe nga ñëw am yéene nekk fa ngir jaamu yàlla benn moment waaw dinañ gis est-ce que i'tikaaf il faut koor gi kese comme ni ko ñenn ñi nar xalaate <laughs> la mën a nekk wala est-ce que tous les jours mën nga koy def booy dem ci jàkka ji nii rek nga ne man daal damay dem ci jàkka ji on va dañuy ci euh, ma ne par exemple quatorze heures de demie la ñuy julli man damay dem quarante cinq une heure quarante cinq la ma fay nekk yépp ma fas yéeni intikaaf est ce loolu mën naa nekk yooyu dinañ gis masala yooyu insha allah mu ne ko man damaa nisaroon ci jaahiliya que ne dinaa intikaaf benn bés ci al masjidul xaraam ci kaaba gi fa kayfa tara kon nag euh, jàkkaay kaaba gi kon yonent ma lay saab loo gis ci loolu mooy loo ci xalaat ndax ba ma koy nisar doon woon julli de mu ne ko fadhab fa'takif yawma mu ne ko demal nga intikaaf benn bés comme ni nga ko nidare woon kon loolu dañ ci gis ne ndekete ba nga nit ki ba mu nekkee yéeféer la mu nisaroon sax ci lu baax ndeke bu nekkee jullit da koy def waaw qaala mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ataahu jaariyatan min alxumus fa lamma ataqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sabaaya nnaasi sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sabaya nnaas fa qaala Umar yaa Abdallah idhab ila tilka da ko joxoon benn gis nga fii nag moo laa soxla woon benn jaam comme l'imam ni sax wax ci càllale bële boo xamante ne nii ci xumus bi mooy ci xumusam li nga xam ne bu ñu xaajee màng mi cinq pour cinq xaaj benn bi ci yonent mi alayhi salaatu salaam di moom benn ci yooyu la ko def ci la jële woon daal di ko ciy jox benn jaam bu jigéen léegi nag Seydina Omar dégg bi mu déggee ne yonent mi alayhi salaatu salaam daal dinay libérer jaamu waa Hawazin yi Seydina Omar ne yaa Abdallah wax doom ji ne ko demal ci jaariya boobu mooy jaam boo bële nga daal bàyyi mu dem mooy nga libéré ko mooy lii day dëgëral lële mooy ne kon Seydina Abdallah ibn Umar ci riwaayu bële moom jaam boobu mu ne woon da ko kii woon mooy këni amaan Seydina Umar mii moo ko may waaw waaw loolu mën naa nekk mën naa nekk waaw voilà moo ne ndax fële na noon ba'athu biha abdallah ibn omar dane woon wa ata omar ibn xataab jaariya fa wahabaha li abdallah omar loolu leeroon na mooy que moom la ko mayoon kon nag lii de dëgëral càllale yële même bu dee ne dese woon nañu jokkaloo léegi nag li ma bëggoon fii kon agsi naa ci mooy gis nga Seydina Omar ak Seydina Abdullah ibn Omar lañ la wax dañu dégg ne yonent ginnaaw ba ñu jëlee seeni jàpp ba pare ñu jox leen ci lañu yëg ne kon yonent ma lay saab saab kat ne bàyyi libéré na jaamu Hawazin mu ne kon nañ dem libéré leen eh, loolu nag waxoon nañ ne am na ñoo xam ne dañoo bañoon comme ñoom al Aqra' ibn Habis comme niñ ko gise woon léegi nag ah, ah, léegi nan ngay boolee mbir mi kon dama naan la niñ koy boolee insha allah eh, mooy ne daf ci am loo xam ne ci jaam yi moom daf leena jotoon na leena séddale ba pare waaw moo tax ci riwaaye bi ñu gisoon imaamul Buxaari mu ne mbir yi nag waqad waqa'atil al ghana'imu te nag kii yi tudd xaniima yi àgg nañ seen place mooy ci riwaaye Muusa ibn Uqba woon que ne àgg nañ mooy lan mooy ne commencé woon na séddale ci lu bari surtout côté jaami mais alal yi moo des jaam yi la séddale woon bi waa Hawazin di ñëw léegi amaana am na lu ci desoon parce que li tax ci riwaa imaam Ibn Ishaq bu njëkk bi bi njëkkoon a gis même bii nee na xaaroon naa leen toogoon naa xaar leen Euh, jàpp treize wala di jàpp de treize à dix-neuf gisuma leen xam nga bale na noon ah kon nag man moom li ma ci sama àq ci loolu jox naa leen ko ak waa banu Abdul Muttalib léegi dinaa leen laajal ñi ci des ñoom seen àq bi ñu am ci mbir yi est-ce que dinañ leen ko delloo waaw dañ naan lool moom riwaaye yi suwaa nga nootal bii wala bee léegi mën nañ leen a boole mooy ko dafa am na lu bari loo xam ne jotoon na ko séddale comme ñoom Seydina Abdallah ibn Omar ak baay mooy Omar ibn Khattab Seydina Ousmane Seydina Ali ak ñooñu am na ñoo xam ne jotoon nañ leen a jox. am na ñoo yu ci ñoom ñoo xam ne amaana loolu mooy dañ leen a séddaleegul woon moo tax mu doon wax ne sax nga xam ne moom samay àq ci la ñu ne ak waa Banu Abdul Muttalib àq bi ma am ci jaam yi ndax da leen tànnloo tànn leen benn tànn leen benn. te loolu li koy gën a dëgëral incha allah te imaam al-Hafiz Ibn Kathir bon waxul exactement lii ñu wax waaye xaw naa niroo mooy ne euh, que ne euh, le fait que kaw-kaw yi topp ko après di ko puus di ko di ko topp di ko topp yonent bi saa saa am kii ba ñëw ba ba ba ba ba nga xam ne ci garab nag la la sës mën a amatul fu mu jaar ba ni nga xam ne làmbaayum kawam daal di wadd. mu naan leen ruddu alayya ridaa yi delloo leen ma seen kii mooy xam nga lan lañ ko doon wax boobu gisoon nañ ko aqsim alayna fay ana ya rasulallah waaye yow ndaw yàlla li waa léegi xoolal partager ñu de deb mooy séddale ñu suñu màng mi ndax lan mooy dañ am dañ doon ragal yonent alayhi salaam waxe joxe na lële mooy jaam yi fexe na ba libéré leen éy nañu gaaw kon mu mu mu jox ñu li nga xam ne mooy màng mi xa côté alal yi ñu gaaw dem bala mu koy bala mu koy jox waa Hawazin <laughs> waaw loolu loolu mooy loolu mën nañ ko boolee noonu wallahu taala alam voilà euh, kon loolu mooy li nga xam ne moo xew kon ci wàllu màng mi ci waa Hawazin quant gaa yi nga xam ne dañoo bañoon hein comme comme comme Uyayna waxoon nañ dañoo bañoon <laughs> imaam ni sax nag dafa nettali loo xam ne <laughs> mu ne mu mu ne Uyayna daa bañ ko ak keroog ak bañam gis nañ ko ba pare waaw ak bañam moom leer na Uyayna moom waxoon na du ma joxe dara kanta man ak waa banu fazara samay ñoñ duñu joxe dara xoole imaam ibn Isaaq mu ne rahmatullah alayhi eh, mu ne gaa yi bi nga xam ne ci lañu nangu ba jox mooy xadiis seydna Abdullah ibn Omar bi bi mu ne seydna Omar dane ko demal nga libérer waa ji moom ibn Seydina Abdullah ibn Umar bokk lool mooy riwaaya imaam Muslim ak imaam al-Bukhari yi riwaaya imaam Ibn Ishaq bi rahmatullahi foofu dane man maa génn ne woon damay wër Kaaba gi ba pare bi ma yónnee jàmboo bale ci sama tànte yi waa banu juma ma génn gis nit ñi euh, di daw ma naan leen lu xew ñu ne Yonent bi sallallahu alayhi na prisonniers yi prisonniers yeeg prisonnières yi yu waa Hawazin yi ma leen nag kon nag dese ngeen kenn mu nga ca sa sa waa Banu Juma dem leen ngeen jëlu foofu après imaam ibn Sa'd daa am lu ci teg mu ne wa amma Uyayna ibn Hisn fa axada ajuzan min ajaa'izi Hawazin wa qaala hiina axadahaa araa ajuzan inni Hisn moom moom sab mooy sabaayaa yi bi ñuy séddale jaam yi moom da dafa tànn koo xam ne jël koo xam ne ab ab ab màgget la waaw ci màgget wax waasin yi ba pare mu ne ba mu ko jëlee ara ajuzan inni gis naa kii de màgget la moo xam ne yaakaar naa ne moom de am na askan ci ci ci ci waa Hawazin de xaaral ma jël ko waaw wa asaa an ya'zuma fidaa'uha amaana comme que ndaw mooy mooy moom moom da doon jouer kii dane naa jël femme bii ci ci ci jaam yi bu ko defee te màgget la man daal njortu naa ne yaakaar naa ne am na ay ay ay ay ay ñoo xam ne xasab nasaba mooy am na as boroom askan la ci waa Hawazin lay niru ndax femme bii bu ko defee màgget bii ma ko jëlee wa asa an ya'zuma fidaa'uha bu ko defee ñoom buñ ñëwee man moom kantaa comme que moom naa ko léegi man moom du ma fi nekk di joxe ci maali ci ci noonu mooy pour ñu joxe ma ma joxe jaam yi ma jot am foog ñu fay ma léegi nag bu waa ñoñam ñëwee bëgg ma jox bëgg koo libeere ma laaj leen nag rançon bu rëy mooy li ma liñ koy jënd ne leen indi leen aywa li ngeen koy jënde ma jox leen lu foor lu màgg mu ne fa lamma radda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sabaya bi sitti faraida bi nga xam ne ci la yonente mi aleye sat slam comme ko gisoon ci riwaaya bële passé ci imam ibn Isaaq bu jataay bi nga xam ne ci la yonente mi daal di delloo sabaayaa yi xam nga da leen ne woon ku mu neex nga def waa na ne ñun delloo moom mu ne delloo na ak li waa banu Abdul Muttalib moom muhaajiruuna ne ñu ne delloo nañ jox nañ la ko yow yonente mi aleye sat salaam waa ansaar ne ñu ne jox nañ la ko kanta Uyayna ak al Aqra ak al Abbaas ibn gis nañ dañoo bañoon Uyayna nag bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di ne léegi ñi nga xam ne dañoo bañ dañuy garder seen àq nañu libérer ñi ñu yor maa leen di jox pour jaam bu nekk maa leen ci jox siis gëléem loolu nag na nag loolu ci boppam la d'accord fa aba an yaruddaha malgré sa mu ne kanta femme bii moom duma ko delloo parce que man na maa rapporter lu ëpp liñ may jox yow sallallahu alayhi wa sallam <laughs> dégg nga mais mais mais waa ji wala waa ji kat gisoon nañ oyey na <laughs> moo non lii moo tax lii nag mooy esprit kaw kaw buñ naan kaw kaw c'est rek ku dëkk ci kaw ba mais mooy esprit bi am na ñoo xam ne ci ville lañ dëkk yor esprit boobu waaw waaw moo tax boroom xam-xam yi ni ngay dégg ñu naan ñu naan <laughs> di yéemu ci ci ci man mu muñuk yonent bi alayhi salaam ci jufaatul arab yi mooy ñi nga xam ne mooy savoir vivre moom daanaka kaw-kaw yi arab yi yi jóge ci àll yi nga xam ne seen yoon newu ci ñoom moom règle yi loolu nag mooy niroog ki nga xam ne taalibe bi nga xam ne day dóori ñëw ci daara ji waaw moom règle yu bari du ko xam du xam ne ñuy laaja du xam ne ñuy tooge te bu ñëw sax toog tàllal tànk yi waaw waaw walla moom bu bu waree ëbbali au mu teg loxoom man na man na ko def bu rëy saa pour autant mu foog ne moom li mu def garaaw na quoi man na ngaa génne ngi yem ne yu mel noonu te te nit te ñu ngi jàngale loolu lépp mën nañ koo def loolu nag mooy jikkooy kaw waaw loolu mooy jikkoon moom lañ naan jikkooy kaw kaw waaw ak yu mel noonu mooy genre daal yëga daal yow daal daanaka yow moom yi la kii rek yi la neex daal mooy daal yow yow li sa fi sa bëgg-bëgg yem rek fa ngay yem waaw moo tax ñi ngay gis ñenn ñi tamit loolu jikkooy kaw kaw la ñor da gis ñoo xam ne dañuy nekk ci biir nit ñi foo leen fekk xaax paf mooy ñoom loolu tamit nekk ci biir nit kii comme gis nañ suuf fee nee ñu ne xaax bu rëy daal di tifli fii après toogaat tibli fii waay waay waay fu nekk ñu kii ko gestu fu nekk <laughs> moo moo tax ñooñu bu ñu accès rek dañ leen di xàmmee ñooñu nag ñi ñuy doxalee ñoom bokkul ak ñi ñuy doxalee ñi nga xam ne nag ci daara ji dañ fee yàgg. moo ñu mel noonu moom moo tax yonent ma saasaam gisoo lim leen doon muñal ak laisser aller ak moo mooy ci loo xam ne ak xam la quoi naan garaawul. moom laa nga wax moo ñëwoon naan yonent ma saasaam ba muy door a gis Sayyidina Aisha naan ko mais kii la. mu ne ko kii mooy Aïcha mu naan bàyyil ma jox la beneen beneen jigéen boo xam ne beneen soxna bàyyil ma jox la beneen soxna waaw beneen naa la jox beneen mu Sayyida yeneen yoo xam ne ko lay génnal quoi mu dem <laughs> Sayyida Aïcha radiyallahu jaaxle na ne kan la mu ne ko kii de moom mooy na waaw nii la mel de waaye malgré tout nag moom mooy kilifaay waa kër waa fam jóge de waa Banu Fazaara moo fay kilifa ga waaw <laughs> léegi moom <laughs> moo tax gis nga ñoom moom affaire yi ñoom seen yoon. waaw xam nga sax yenn yow man miy déglu yow miy déglu euh, yii nii da nga naan non man moom bu ma xam ne woon sincèrement même bu doon sama xol d'accord ci rus naa quand même dinaa am kersa quand kersa yonent bi alayhi salaatu salaam quand ne bëgg lii ba ñi muhaajiruun yi ne waaw man ma dëb <laughs> moom sincèrement même bu doon sama xol ànd ci sax dinaa fexe non moo bësanteeg moom ba def loolu quoi mais ñoom nag gis nga ni mu gis nga ñoom Uyayna ak ñoom Abbaas ibn Mirdaas ak al Aqra ibn Haabis ni mbir yi woon ci ñoom que lii mooy seen tontu ñun kantaa ñoo bañ. wax naa la ñoom bu ñëwee ci affaire suuratul Hujuraat xew-xew yooyu noonu dinañ leen gis ci siira bi ñoom ñii ñoo doon taxaw ca buntu ba. di génn mbéeru sang bi sallallahu alayhi duñu dugg si taxaw fële naan eh Muhammad kay dañ laa soxla génnal. mooy façon wax yooyu mooy koo gis muy def loolu xamal ne kii jikkooy kaw kaw la yor waaw waaw même bu dee ne palais de la république la dëkk kaw kaw la mooy jikkooy kaw kaw la yor parce que c'est pas comme ça ay taxaw ci mbedd mi di yuuxu nit mooy loolu lépp jikkooy kaw kaw la waaw façon yooyu yépp koo gis mu koy def mooy xamal ne jikkooy kaw kaw la yor waaw. wala mu taxaw léeg-léeg da ngay gis bu bu bëggee tour ndox nii ay est-ce que toilette publique am na ak yooyu yoonam newu ci man na ñëw sax ba ci buntu toilette publique yi daal di euh, summi yi ji daal di daal di tuur ndox foofu ah waaw ak fu mu ko kiiwee rek moom jàpp na ne daal affaire yi lii la après jeex na mu dem yoonam moom. yéen nag yéen a fay nekk di def remarque bi mais moom loolu de wax dëgg yàlla foo mais yëgalu ko sax yaramam moom daal pour moom lu naturel la mu def mu jeex. léegi nag al aqra euh, kii na ne man moom dara laa joxewul parce que quand waaye si gëléem man foog naa fan màgget sii dinaa ci am lépp loolu quoi waaw ah fa abaa an yaruddaha <laughs> ay siis gëléem fan man moom du ma jox en tout cas ndaw si du ma ko joxe xaw ma naa ñeneen yi mais kii moom dama koy téye ndax mën naa cee am lépp loolu léegi nag bon fa qaala lahu Zuhayr ibn Surat Zuhayr mi gisoon te imaam ibn Isaaq doon wax naan Abu Surat Zuhayr gaa yi ne Abu Abu Surat Abu Surat léegi ah, mu ne ko waaye bi nga xam ne ci la Zuhayr kii kii kii kii ñu wax wax imaam ibn Isaaq kii ne kii ñu tudd Uyayna ne moo bañ mu ne Zuhayr Abu Surad ne ko fa qaala lahu Zuhayr Abu Surad voilà mu ne Zuhayr Abu Surad ne ko xudha anka moom xam nga moo noon porte parole waa Hawazin mu ne ko ma ne waaye yow finalement xoolal waa ji nag mu ngi commencer kii quoi xudha anka <laughs> aywa xoolal yeneen waaye saa saa rek lii xew yépp mu toog rek de mooy mais tamit c'est ça tamit la justice mooy ne. mais bu ko neexee it mu bañ a ah. <laughs> mooy am bu ko neexee mu bañ mooy ne moo tax mu ne leen duma amuma manuma forcer kenn ku nekk sa àq la voilà sa àq la te wallaahi moom yonent bi alayhi salaatu salaam en tant que yonent bi sallallahu alayhi wa mais bu ñëwoon jël alalu jullit ñépp mooy baax na ah si si jël yépp mais nag moom. noonu la ko suñu borom binde te tamit jàngalekat la pour ñi ñëw gannaaw waaw seen akam la duñu forcer kenn jël leen ku ku ci kiiwul ma jox leen si gëléem ci premier fay bi ñuy njëkk am te wax jii it bokk na tamit li nga xam ne euh, non wala lañ banoon euh, ima mooy on yaay na bañ yeneen tool yi yëpp mu doog mooy eh, après lan lay wax amatul lu mu ndax pro def na proposition yo on yaay na nee na moom en tout cas bii màgget mii moom li ma ci li ma ciy miise daa bari. si gëléem moom surtout faraid lan loolu moom duma ko def fa aba an yaruddaha mu ne kii moom duma ko delloo ndax man mii yaakaar naa que ne moom la ahsibu laha fil hayyi nasaba yaakaar naa ne am na aw askan wu wu wu tekki ci biir gaay ñooñu nag buñ gisee seen maam wala yooyu ñu jàpp ko prisonnier dinañ joxe lu duun ngir daj ngir ngir ngir libéré ko Zuhayrum de Abu Surat nag ne ko radiyallahu anhu ma ne xudha anka ah, fa wallahi waaye ne ko nag xoolal xoolal bon eh, bon c'est que léegi yow eh, eh, nu mu tuddati mooy yaay na waaye téyel téyel non téyel téyel léegi da nga ne moom nag xam naa day mer parce que mooy li ñu wax sànq rek xam naa ne góor gi moom moom moom sax ah mais lu moom boobu ba léegi daanaka ñépp moo ci gën a dur daanaka moo ci gën a dur moom lu ñu wax mu mu mu mu mu daal di koy kii noonu tudd. Euh, mu mu mu moom objection ko lu ñu wax mu objection ko waaw mu ne ko nag léegi kon xusank mais fabal fabal waaw léegi nag yëgal benn affaire yëgal benn affaire yëgal benn affaire hein xusank fa wallahi maa fuuhaa bi baarid wala sabyuha bi naahid wala batnuha bi waalid wala zawjuha bi waajid wala radduha bi maakid waaw <laughs> dóor fa wax ja Zuhair ne ko bee jëlal xudha anka téye ko léegi téye ko yëgal benn affaire mooy ne gémmiñam ndoxu gé mooy gémmiñam fuuhaa bi baari mooy bokkul ak du juna kii màgget la da ko bëgg a décrire ko gis ngi suñu mbokk mi wax dëgg yàlla bu dee yow da yaakaar ne mën ngaa am lu bari ndax di comme si kuy non yëgal ne génn ñam ne pas seddul comme comme comme les les jeunes te tamit ay weenam jóguñu waaw te tamit biiram biiram du jura mooy dépassé na fu muy jure te tamit gis nga jëkkëram kii jëkkëram du koo xam ne ku mer laa koo xam ne day nekk koo xamante ne day attristé wu ci li nga def ak yooyu que que ne moom moom borom ci jot ak yooyu non moom moom lay sa bi waajit quoi waa zawjuha bi waajit ko mooy ne moom ku màgget la koo xam ne bu ko jëkkëram ñàkkee dara du nekk fii di di wu ah waaw. waaw léegi teel teel rek teel ko walla darruha bi ma kidd te yëgal yow bu mujj bi ke yow na yëgal ne gis nga màgget bii nga téye mooy kiiwam mooy soowam bariwul waaw soowam bariwul soowam bariwul kon nag téel mooy bon xam nga waxu mer la wax mais <laughs> mooy c'est vrai que lii dalay lay <laughs> koo xam ne lu ne naxtaan nañ lu ne ah xam la dëgg la mais quand mu bëgg am ci koo xaman fa euh, am màgget boo xam ne comme si dafa yoroon ab jeune bu muy boo xam ne moom la naan non man li ngeen ma ci wax daa tuuti parce que rek mu ngi ko teg ci ne moom xam naa al xam naa njaboot gi mu bokk moom am na njaboot yoo xamante ne nii am na njaboot yoo xamante ne nii moom dina ko ëndi mu mer wax ko loolu ah, léegi nag bi on yaay na gisee loolu faraddaha bi sitti faraid <laughs> <laughs> mu ne bon léegi euh, bon léegi yonent saa sallam léegi jox ma sitt faraid yi kon yaa ma yoreel sitt faraid quoi mooy siis gëléem waaw léegi man naa leen ko jox waaw <laughs> waaw seetëtëtëtë <laughs> euh, moo tax ndekk njiit ak yenn yi doxal ak mooy yombul façon bu ne gis nga lamsaar yi ni mu yombee ak muhaajiru yi mais loolu la mooy ñi nga xam ne Ah, ñoo nekk ci daara ji nekk ak takkook sëriñ bi nekk tamit ñooñu waruñoo mel ni ñi nga xam ne bokkuñu foofu des fois rek lañuy teew ay occasionnellement moo tax daayira yéeg kii yooyu ñi nga xam ne ñooy teew tous les jours bokkuñu ak membre événementiel yi waaw lii si al yi di wax <laughs> si si si nee na yi daa am ay ay membre événementiel yoo xam ne moom <laughs> boo leen gisee ba gis mooy événement moo am <laughs> ah mais ñi ñëw tous les jours nag wala boog ñi nga xam ne dañuy ñëw semaine bu ne ñooñu waruñoo yem ak ñële waaw mooy li ñenn ñi man di def ñoom du waruñoo permettre di lax genn laxisme geeg ñeeg benn ñàkk teewlu yenn aadaab yeeg yenn teggi ni kon nag ci kaw noonu kon gis nañu li jëm côté boobu léegi nag mu am benn. laaj boo xam ne keroog alayhi salaatu salaam daf ko laaj mbokki mbokku Hawazin yii te tamit dinañ ñëwaale ci Shayma bële ñu la waxoon ne mbokkam la ci wàllu nàmp boo xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne moom lañ jàppoon insha allah léegi nag buñ paree foofu après nag ñu gis nag yonent mi alayhi salaam léegi bi muy séddale affaire yi nan la fa demee hein bi mu koy séddale ak ñan lan lan ku nekk lan la jox ak ñan la jox paaku nekk parce que loolu day bari imam ibn Sa'd nag nekk na fa di éta wu na lool leeral loolu lool ci ñi nga xam ne ñoom la jox waaye yooyu yépp insha allahu taala dinañ ci gine ñëw ginnaaw kon biir di ñëw li ñuy njëkk a gis mooy laaj bi muy laaj waa Hawazin ci kilifa goo xamante ne nii mooy ki jiite woon armée bi muy Malik ibn Auf an-Nasri mu leen koy laaj nan la mujje ak mbiru Shayma bële ak bi muy séddale la séddalee mbir yi ak lan moo fa xew insha allah loolu lépp la ñuy gis insha allahu taala ci jataay yi di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in